أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad abdul ghani ibn abdil waahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabil at'ima fi baabu sayd an saalimin an abdillahi bni umar an abihi radi allahu anhuma annahu qaal sami'tu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaquul man iqtanaa kalban illaa kalba saydin aw maashiya fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiiraataan qaala saalimun rahimahullah wa kaana abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu yaqul aw kalba harsin wa kaana saahiba hars kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu andi ci téere buntu bi ba léegi numéro 392 ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar mu ne an salimin hadis bi mu ngi koy jële ci sa ku ñu naan salim an imam muy an abdillah mu jële ko ci ku ñu naan abdillah ibn umar di doomi seydina umar radiyallahu anhuma salim jële ko an abihi léegi nag mu jële ko ci baayam moo kuy baayam salim bi baayam mooy abdallah ibn umar radiyallahu taala anhum wa ardaahum nag lii mu ngi koy jële ci baayam Ah annahu qaala neena sami'tu rasulallah di abdullah ibn umar mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne man iqtana képp koo xam ne dafa garder denc daal di yor kalban ab xaj boo xam ne moom la yor fo ca dëkkuwaayam illaa kalba saydin ludul li nga xamante ne nii mooy xaj ba yor mooy li yorente bi salaam nar ci lii dal waajoojee kii la ci génne ñii muy lem illaa ba mu def kalba saydin li nga xamante ne nii mooy xaj boo xam ne xaj bu rëbb la pour xaj boo xam ne danga koo am ut ngir mu lay rëbbal comme niñ ko gisa woon ci hadiisu ñoom seydina abasa abu Sa'labatal Xushani ak seydina Adi ibn Haatim at-Taa'i radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon ba mu des xaju baj boo xam ne pour rëbb la aw maashiya wala xaj boo xam ne pour mu lay gardeel jur gi la di troupeau yi léegi nag bu dul lii rek na la yëg ne yow xaj boobee nga yor fa innahu moom dayanqusu day wàññi min ajrihi ci payam ci ay jëfam kulla min bés bu ne qiiraataan lu toll ni ñaari montagne la mooy yu rëy ndax qiiraat kat loolu gisoon nañ ko ca kitaabu salaa ca baabul janaa'iz bon hadis ba mujjoon muy xadiisu cent soixante-quatorze boobu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bam ne yonent bi alayhi salatu wassalam de neena man shahida aljanazata hatta yusalla alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila wa mal qiratan qaala sallallahu alayhi wa sallam mithlu aljabalayni alazimayni wa li Muslim rahimahullah asgharuhuma mislu Uhud kon al imam gisoon nañ foofu fi nga xam ne Seydina Abu Hurayra dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne dafa teewe daal di fekk li nga xamante ne nii mooy janaasa walla koo xam ne ko génn àddina mu ñëw fekk ko hatta yusalla te taxawa ko ba ni nga xam ne lañ koy jullee alayha di ko jullee falahu ñeel na ko xiiraat benn xiiraat wa man shahidaha képp koo xam ne fekke na ko hatta tudd fanaa ba ni nga xam ne ci lañu koy dencee jébbal ko boroomam moom néew bi ah falahu waajooju de loolu ñeel na ko xiiraatan ñaari xiiraat xii lañu wax waa yonent bi alayhi wa salaam wamal moo lan mooy ñaari qiiraat yi wax mu ne mislu mu ngi mel ni keemu aljabalayni ñaari montagnes yi alazimayni ñaari yu mag yi mooy yu rëy yi te daal di fonkalama wali muslimin ñeel imaam muslim mu ne bi gën a néew ci ñaari montagne yu mag yoo yële mislu Uhud day mel ni umante mooy montagne Uhud ah kon nag lii dañ ciy xam ne kon xoolal kon ku ku yorub xaj rek hmm? boo xam ne yoroo ko lu dul ngir ngir mu lay jàppale ci rëbb mi walla ngir mu lay Eh, aaral say jur say troupeau yow na la leer ne bés bu nekk day wàññi ci ak pay bés bu ne ñaari lu toll ni ñaari montagne yu rëy rëy rëy qaala Salim al imam Seydina Salim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu taala anhum nga xam ne moom am na ci ñu ko bokkale ñu ko boole ci fuqaha as-sab'a yi ci juróom ñaari eh, eh, boroom xam-xamu fiq yu mag yi nga xam ne ñoo ne woon jamonoy tabi'i yi jamono ah yi nga xam ne avant ñoom imaamu Maalik nga xamante ne ñooñu ñoom la imaamu Maalik daal di taawu seen xam-xam ñooñu noonu am nañu ko boole ci juróom ñaari boroom xam-xam fiq yu mag yoo yële moom Seydina Saalim mi kon nag moom mu di doomi Ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne waala kon nag mu ne wa kaana Abu Hurayra mu ne kanta Seydina Abu Hurayra moom radiyallahu taala anhu moom da nekkoon na doon wax yaqulu doon wax ci xadiis bii di ci yokku ndax moom Salim lii woon wax loolu la dégg ci baayam mu ne nag Seydina Abu Hurayra moom xadiis bii da ci doon yokku ne aw kalba xarsin yonent mi alayhi salaam dane woon aw wala boog kalba xarsin waa ji bu dee ne xaj ba mu yor du xaj boo xamante ne nii pour pour ces champs pour am mbayam la pour yooyu mooy mu lay gardeel tool yi ba yenn tool yi moom de toute façon boobu amul lu mel ni xaj wala yu mel noonu gis nga golo lépp lu fa nekk ku weddi loolu laaj ko suñu mbokk yi nga xam ne sore wuñu ñoo joor ak ci côté yoo yële ca Joal Fadiouth mbokk séeréer ya kon nag mu ngi noonu le mu ne nag wa kaana te abu sayna abu hurayra mi jàpp lii ba boole ku ba ne yonent lay saa saam doon na ko ci boole wa kaana moom daa ne woon saahiba harsin boroomu mbay la woon voilà ndax nit la nga xam ne mooy sa activité nga ciy yëngu loolu boo ci amee ka war a leeraw ci wàllu diineel wala ci leeralee kooku da nga koy gën jàpp ko bu doyee eh, ki nga xam ne loolu moom du activité kon nag affaire baa ngi noonu le am na yeneen eh, yu tax yoo xam ne eh, sayna Abu Hurayra jàpp loolu la yoo xam ne ci saraa yi dina ci gën a leer wallahu taala alam kon al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu di dernier xadis bi ci buntu bi numéro trois cent quatre-vingt-treize ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett mu ne an Raafi' ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi Dhil Hulayfati min Tihama fa asaaba an-naasa juu'un fa asaabuu ibilan wa ghanaman wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi uxrayaati al-qawmi fa'ajiluu wa dabahuu wa nasabuu al-qudur فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأطفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة fa ahwaa rajulun minhum bi sahmin fa habasahu Allahu azza wa jalla fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna li haadihi al-bahaa'imi awaabida ka awaabidi al-wahsh famaa ghalabakum minhaa fasna'uu bihi hakadhaa qaala radiyallahu ta'aalaa anhu qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna laaqul aduwwi ghadan walaysat ma'anaa mudaa afanadbahu bilqasad qaala sallallahu alayhi wa sallam maa anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi fakuluuhu laysa as-sinnu wadh-dhufru wa sa-uhaddithukum an dhaalika amma as-sinnu fa'adhmu wa amma adh-dhufru famudaa al-habasha kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Raafi' xadis bu mujj bi mu ngi koy jële saxaaba bi nga xamante ne mooy Raafi' ibn Xadiij radiyallahu anhu di doomi Xadiij annahu qaala nee na kunna ñun danañoo nekkoon ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Zul Xulayfa ci bërëb ba nga xam ne mooy Zul Xulayfa gane ma loolu nag daa mel ni mas naa koo dégg de ba nga xam ne kay way wax ca ajja waqata yonent bi saa saam xadiisu kan la woon ah ah nga fee xadiisu kan la waaw benn wopp la ma ne la ah <laughs> en tout cas même tur bi la léegi rek boo demee ci saraakat yi rahimahumullah ñoom moom <laughs> ñeen ñi nee nañ boobu la am ñeen ñu ne non non beneen na beneen bërëb bu tudd Zal Qurayza waaw loolu boo demee ci saraay insha allahu dina fa gën a leer min Tihaama Zal ci Tihaama Tihaama mooy foofee ca Hijaaz eh, gox yi nga xam ne foofu la ca Hijaaz ñoom ñoo jege wàcc jege suuf gën a wàcc xam nga Hijaaz foofu dafa am ay montagnes yu kaw ay Hosofa ngan bi ay ay bi montagne léegi nag fa ca suuf ca suuf foofu lañ naan tihaama ba pare mu nekk boo xam day tàngi tool air bi mel sec mel ni ngelaw li day taxaw ndax tàngoor bu muy tàng sec loolu voilà léegi nag mu ne min tihaama en tout cas boofu laal lañ doon ca Zul Hulayfa léegi nag fa asaaba an-naasa ju'un nit ñi nag mu daal di leen dal daal di leen dab daal di leen laal ju'un ak xiif bu tara tara tara tara fa asaabu ibilan fekk dañoo jógoon benn xare léegi fekk am nañu màng nañu mooy am nañ ay butin de guerre ay gëléem yu bari ak ay ay ay ay ay jur yu bari muy ñoomin xara ci bëy léegi nag wa kana nabi mu ne te yonent bi alayhi salatu wassalam moom dafa nekkoon fii uxrayaatil qawmi ca gannaaw la ne woon parce que yonent la resasab loolu moo ko doon def mooy bu doon day yekki nekk ci kanam bekk ci nekk fee lekk lekk lu bari day nekk ci ginnaaw ngir sóoraale ñi nga xam ne ñoom amaana seenu waruwaay dafa loof wala dañoo sonn wala li tax ñu nekk ci ginnaaw loolu lépp day nekk ci ginnaaw ko gisoon nañ ko ca Seydina Jaabir bi nga xam ne ci la doon wax radiyallahu anhu yonent bi saa saam da doon waxaale ak moom gëléemam gi ne ko jaay ma ko ma ne ko déedéet boobu noonu Seydina Jaabir gaa yi dañu ko mooy bi naan sama gëléem gi dafa lottoon voilà ba mu am lu ko teg rek teg mu gën a gaaw ba mu naan ko jaay ma loolu dafa ñëw ca gannaaw parce que yonent waaye saa saam noonu la doon def bokkul ak ñi nga xamante ne nii bu doon tay moom waay gars yi ànd convoi ñoom bu ñu yoree oto bu baax rek yoonu 4x4 borom R4 yeeg waaye borom gars yi nga xam ne waaye Mercedes yu yàgg nga waaye gars yi dañuy yëg quoi ni foofu romb leen jiitu ndaw nee na ah gars te mooy kilifa bi loolu du loolu du defalu kilifa voilà yow waroo def noonu yeneen ci wàllu sàmm da doon nekk léeg-léeg ci kanam lu bari ci ginnaaw la doon nekk. parce que comme li mu waxoon ne al amiru ami al allah ki nga xam ne mooy ci néew doole kooku ci ay ci ci ci ci ci bi war di demee voilà moom mooy jiitu euh, convoi bi voilà non. voilà yii sax waruñu ko développé nii bon waaye <laughs> ah, alhamdulillah léegi daal mu ne. léegi kon nag fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga woon ca gannaawu convoi bi ca gannaaw nit ña léegi nag fa ajilu am ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne dañoo yàkkamti moo tax am na ci beneen saraan yi ñu gaaw ñi daal di yàkkamti da xiit gu tar gi leen dal wa zabahu ñu daal di ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy eh, eh, ci jur ci yi nga xam ne moom lañ butin de guerre bi jëleem yi ñu loj am yenn yu ñu rendi ci xar yeeg bëy yi wa nasabul qudur ñu samp tin ñi nag voilà bi way di togg nag fa amara nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee dabaat gis ñu def loolu fa amara mu digle annabi sallallahu alayhi wasallam ah bil quduri fa ukfiyat mu ne cin yëpp këpp leen leen cin togg nii lépp na këpp na leen ñoom ñëpp lépp lañ renversé waaw mais na lépp këpp leen ñu këpp summa ginnaaw bi xasam léegi nag léegi saraa yi léegi nag wala saa saa ne léegi këpp leen ci ñi te gars yi dañoo xiif lool ba pare togg nañ affaire yi ba muy comme comme ni ñu gisoon lii ah ba affaire yi ni ñor xaay ah mais mu ne këpp leen leen lépp voilà loolu boo leen ci saraa yi dinañ leeral lu tax parce que amuñ ci ndigal voilà parce que tamit butin de guerre la mooy eh, ñoom dañ cee lekk. alors que ñoom nekkuñ foo xam ne dinañ ci soxla ndax butin de guerre bon loolu it ñu yëpp ci saraay la mais su pour leeral yu ndaw rek sinon euh, day xaw a kii pour <laughs> boo koy déglu nii ndax butin de guerre bu dee da nga nekk fi nga xam ne ca suufu noonu bi la ba ngeen amee foofu fekk ñeneen ci am aajo man ngeen koo utiliser mais bu ngeen ñëwee ci réew jullit ni boobu mënat ngeen koo utiliser ta pour ngeen am ci dara il faut ñu séddale koo pare léegi nag loolu lañ deful moo tax am ci salaakat yi ñu ne looloo tax am na yeneen yoo xam ne moom la ñuy wax noon le wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab en tout cas daal ñu neñ ware sa xam ne këpp leen ci yëpp ñu këpp la summa qasam léegi nag ginnaaw bi mu daal di séddale butin de guerre bi muy gëléem yi ak xar yeeg jur ak ak fa adala ashratan min al-ghanam bi ba'ir léegi nag mu def mu tolloo à peu près benn asharatan min al ghanam dix ci jur gi ci gàtt yi bi ba'ir mooy benn gëléem égal dix gàtt voilà un gëléem égal dix gàtt loolu la naan fa adala asharatan min al ghanam bi ba'ir fa nadda minha ba'ir rek mais nag ci gëléem yooyu bi nee de guerre bi noonu bi muy séddale am benn gëléem boo xam ne dafa rëcc rek daw ne fekk dugg ci àll bi kay di daw léegi nag fa talabu sahaaba yi radiyallahu anhu topp ko waaye fa a'yaahum mu daal di leen mu daal di leen lokkloo <laughs> mooy ñu som mu sonal leen jotuñu ko léegi nag mu ne wa kaana fil qawmi xayrun mu ne te ñoom mbooloo moomu noonu sahaaba yooyu radiyallahu anhu ñi mooy convoi boobu yonent bi alayhi salaatu salaam jiite woon dañu àndoon noonu mooy ay fas yu ay fas yu néew ñoo ci newoon mooy seen waruwaay yu bari dokkuloon fas waaw xam nga fas moo gën yu mel noonu boo koy dàqi ñor fas fas moo gën mais da ne ñun nag fas yu bari amuñu fa woon amaana lool tamit bokk na li tax gëléem gi <laughs> sonal leen ñu topp ko topp man ñu bari mënuñu koo jot léegi nag waaye nag fa ahwa rajulun minhum am nag benn waay ci ñoom boo xam ne dafa wax gaa yi kii sonal nañu mais moom mu jublu affaire bi rek jublu gëléem gi bi sax min way kii ba kii ko rek daal di koy lii euh, euh, diir mooy. visé voilà bi sax ci li nga xamante ne jubale ci moom benn xeej fa xasabahu rek sànni ko gëléem ngay daw fa a fa xabasahu Allah suñu waroon tëj ko mooy mooy mu daal di koy jam gëléem ga dal mu mu mu rey gëléem gi ci saa mu dal ko gëléem ga wadd loolu la naan fa xabasahu Allah borom bi daal di koy tëj mooy mu daal di koy téye foofu mooy mënatu la dem voilà ndax waa ji jam xeej bi mu ko jam léegi nag fa qaal bu mujj faatu fa qaala yonente bi alayhi salatu wassalam ne inna li hadhihi al bahaimi awaabid ne inna dëgg-dëgg li hadhihi al bahaimi ñeel na bàyyi ma yi bàyyi ma mooy lépp loo xam ne moom boo xam leerul waaw al buhmu bux mu daa nekk ak làmmiñam daa dese daa leeru voilà mooy bàyyi ma yi ndax ñoom bu ñu wax xam nga wala seen wax bu comme ñi nga xam ne loolu voilà mu ne bàyyi ma yi awaabit am na ak njaay àll ci ñoom ka awaabitil wax mooy bàyyi ma yi nekk ci kër yi animaux domestiques yi comme ñoom gëneen lii nga xam ne moom la waaye ji jàmbam da ay ñoom xar ñoomin bëy ñoo fa mu ne am na ci ñoom awaabit mooy ak njaay àll voilà mooy ak bu ne ci ñoom ak xaw ma nañ ko ak subaas daal waa yow gu xaw a nekk ci ñoom ak njaay àll ka awaabibil wax ci comme ni nga xamante ne animaux yiy nekk njaay àll yi voilà yiy nekk ci àll bi ñoom ñoom ñu mel ne di mën a rëcc di taw di mën a nga xam ne xam nga ñoom ñàkk sax mën a nekk ci la domination de hommes moo tax ñu nekk ci àll bi voilà mu ne nag animaux domestiques yi am na yoo xam ne dañoo am loolu ci ñoom voilà mooy mën a rëccaate mën a daw mën a kii mën a mën a jekk rek wayow nga ñàkk lépp mu ne fees mu ne loolu nag am na nag ci ci ci animaux yi loo xamante ne nii am na ci ñoom waaw waaw nga xam ne day daw nit ñi fees daw mu ne nag moom yonent mi alayhi salaatu salaam fama ghalabakum minha bépp animal boo xamante ne nii ci ngeen yor mooy yu domestique yi dëgg mooy yi nga xam ne yooyu xam nga yoodul nëbb xam nga loolu leeraloon nañ ko fan yee ne bi ñuy wax ba daan xar non non non xar kenn du ko voilà mooy dafa am animaux yoo xam ne ñoom la ñuy rëbb am animaux yoo xam ne du ñu animaux rëbb voilà am na njaay àll njaay àll yi la ñuy rëbb te il faut bu nekk njaay bu boo xam ne c'est rëbbable que mën nañ koo rëbb sinon bu dee mbaam xuux doom mbaam ci ñoom lañ fa ko xeer wala te pourtant moom àll bi lay dëkk voilà mu ngi noonu mooy léegi kon affaire boobu la il faut mu nekk bu dee ñoomin gaynde par exemple yow doo leen lekk voilà yooyu amul naan man ab rëbbkat laa léegi damay rëbb gaynde di ko lekk déedéet kon affaire bi mu ngi noonu léegi mooy il faut mu nekk kon dafa am yoo xam ne animaux domestiques mooy yi nga xam ne jur gi nga xam ne ci kër gi lañ dëkk ñoomin gëléem ñoomin nag ñoomin xarak ñoomin bëy ak façon ñoomin ganaar yooyee ñoom kenn du leen rëbb ñoom dañ leen di boo leen bëggee mu dagan dañ leen di rendi ci yoonu sariya alors que bu dee am rëbb la yow soxlawul nga koy rendi loolul kaa biñ la waxoon bi ko Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy bu dee sax bi nga yónni te nga bismillah mu daal di daw nga kii mu dem jàppal la nga ñëw bi deewul ah, rëbb mi deewamul boo ñëwee da koy rendi voilà wala nga jam sa xeet mais bi nga ñëwee moom dese nag dund bu boobaa yow da nga koy doo ñëw di xaar naan naa bàyyi doo da nga koy rendi voilà comme ni ñuy def ci jël léegi nag <laughs> mu ne kon fii bu ne inna li hadhihi al bahaimi ñeel na ci li nga xam ne mooy bàyyi mooy awabida ay ay ay ay ay ay ay dëgg-dëgg ay ak njaay àllawu ak sauvagerie <laughs> waaw ak da a daw ak tamit di rëcc nit ñee ko daw ka awabidil wax ci comme li nga xam ne ñool na ko yi animaux yi jur gi mooy euh, animal yi nekk ci àll bi rabu àll yi niñ ko mane di ko def ñoom am na luñ ci am ñoom yi nekk ci kër gi fama ghalabakum bu leen ci nootate rek min ha ci ñoom euh, jur gi nekk ci kër gi fas naw na ngeen def bihi ca moom hakada comme ni waa ji def voilà mooy bu dawee bu boobaa yow duñ na ne ah ah attention am xar la xar kenn du ko rëbb ko manoo ko sànni xëy bi wala flèche bi wala yooyu boo ko sànnee mu dal ko bu deewee ñun la déet dañ naan la déet bu dee dafa daw lottal nit ñi mënuñu koo jàpp gaa boo ko mën a mën a waaye flèche ko mu mu mu mën a këlëb jeex na kooku dagan na kooku kenn du da ko noo xar la animal domestique kooku da nga ko war di rey dañ naan la mais yonent moo ñu xamal ne bépp ci ñoom bu ci def nuyi comme ni gëléem gii def waa jii def ko ko ngeen def ko noonee kon nag mu ngi noonu le léegi nag qaal al imam Seydina Rafi' ibn Khadij radiyallahu ta'ala anhu mu ne qultu ma ne ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa inna la qul aduwi gada ne ko mais lawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñun de dañuy daje ki nga xamante ne nii mooy euh, alhamdulillah mooy noon yi de suba suba dañuy dajeek noon yi de voilà dañoo war a xareek noon yi suba léegi nag ah walaysat maana muda te nag àndul ak ñun mooy ñun amuñu ay paaka ah voilà afa nasbahu bil qasab est ce que nañoo rendee suñu ndax euh, benn mooy sowa moom mooy xamoon na ne mooy jur diñ doon yóbbaale di ñuy dem aar di ñuy dem xare dañuy yóbbaale loo xam ne dinañ si mën a lekk buñ ko bëggee di ko daal da ciy lekk ndax armée bi man cee dëgërlu wala mu xam ne buñ demee ba fay butin de guerre nekk ci territoire noon bi te ñu war a dund bu boobaa dinañ mën a lekk ci loolu waaw bu boobaa nan la ñuy nan lañ leen di rendee ah yonent bi alayhi salaam ñun ñun yoruñu ñu ay paaka mooy mu dem. mooy plurielu mudiya ñun amuñu ay paaka waa léegi afa nasbahu ndax boog dañuy rendi kon la war a lekk bil xasab yi xasab mooy euh, waa ji nu mu tudd euh, moo tax ñaan xasabu sukkar kan de sucre gis nga bant boobu mooy ab ab bant lay doon mooy njàm bi suukar é <laughs> waa njàm bi suukar ñam bi suukar lañ doon wax si ñam bi suukar xam nga canne de sucre canne gis mooy yàq bi aw yàq woo xam ne dafa am su ñaw mu ne mais est-ce que loolu man nañu koo rendee yoneen si balay saat salaam ah <laughs> voilà mooy boo amee aw yàq woo xamante ne am na ku ñaw koo xam ne mën naa rendi mu ne yoneen si balay saat salaam mais est-ce que mën nañoo def lool qaal yoneen si balay salaatu wassalaam ne ko jox règle générale pour tout le mu ne ma anhara dam mu ne lépp loo xam ne dafa gédde boo ko utiliser boo koy jëfandikoo ngir rendi am bàyyi ma ah day génne deret ji lu bari mooy anhara comme ci nahri la jóge voilà mooy bu deret ji génne comme fleuve comme day nekk dex ndax deret ji lay génne bu baax day gigle di génn bu baax mu ne lépp loo xam ne nag yow boo ci daggee baatu la ngay rendi day deret ji maa anhara lépp loo xam ne lay génne deret ji bu baax wa zukira te ñu tudd ci ismallah turu yàlla ba ngay reen boo ci tuddul turu yàlla tay ko mit di nga jox gaa yi voilà nag wa zukira smullahi alayhi ñu tudd ci turu yàlla ca loola la ñuy rendi fakuluhu mu ne bu dee lool na ngeen ko lekk laysa sinna wa zufur waaye nag li ngeen di rendee mooy aala bi matériel bi bu nekk bëñ wa zufur ta bu mu nekk wex mu ne wa sa uhaddithukum te dinaa leen nettali an zalika ci loolee lan moo tax bu mu nekk bëñ tabu mu nekk li nga xamante ne nii mooy mooy mooy we mu ne amma sin kanta bëñ ah fa azmun loolu ab parce que abu yax la te kon kenn du ci rendee dañuy xam ne kon lépp luy yax manoo ci rendi gàtt manoo ci rendi ganaar manoo ci rendi yooyu voilà mu ne te bëñ ci yax yi la bokk mu ne wa amma zufur kanta ba kii wey ongle yi fa mudal habasa mooy paakaay waa Éthiopie ñoom ñoom la utiliser moom lañ doon utiliser temps yooyu waa Abyssinie moom lañ doon utiliser te loolu ñoom lool ñuy def mooy du lu dagal du lu baax eh, moo tax mu daal di koy tere kon nag lii mooy bi mujj léegi bon benn bunta ci des te benn xadis kese la ci indi léegi dañ koy def après bii di ñëw al imam dugg ci beneen li nga xam ne bunt kon nag muy bunt bu mooy beneen téere boobu buntu bu muy ñaareel bi te mooy bu mujj bi ci téere bii di rahimahullahu taala mu ne baabul adaahi an anas ibni malik radiyallahu taala anhu annahu qaala ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين يقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال المصنف رحمه الله al amlah al aghbar wa huwa alladhi fihi sawaadun wa bayaad kon al imaam Abdul Ghani di wax ci buntu bi benn xadiis te la indi mu tëj téere kitaabul muy buntu numéro soixante soixante deux muy buntu numéro ah bi nga xam ne juróom benn fukk ak ñaar baabul adaahi buntu mooy yi nga xam ne moom la ñuy waaw ci tabaski yi ak udhiya am tabaski la ko wolo yi di wax voilà léegi <laughs> pluriel bi yi nga xam dañ koy rendi taqarruban lillahi tabaraka wa taala ci bés boobule mu ne nag hadis bi mu ci indi mooy hadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mu ne an Anas ibn Malik mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik bi doomi Malik radiyallahu anhu qaala nee na doha daal di dinay tabaski <laughs> mooy rendi la <laughs> voilà waaw bu ñu nee waa nga loolu te tuuti ndax fekk nga tabaski mooy ndax rendi nga xanaa ah <laughs> loolu lañ la gisoon la waay dox annabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam rendi na ngir ah je eh, ngir def li nga xam ne mooy loolee jaamu yàlla joo jëlee nag bi kap say ni ci ñaari kuy ñaari bélier am la xay ni yoo xamante ne nii am la xay ni boroom xam-xam yi am na ñoo dañ cee wute am na ñoo xam ne dañ ne am la mooy boo xam ne dafa weex tal am ñu ne ah non non non weex tal fan non mooy boo xam ne dafa xaw a dóomu taal mooy daa am couleur bi daa am lu weex am lu ñuul am ñu ne non lu weex li moo ëpp voilà dëgg la day am lu weex am lu ñuul mais weex jaa ëpp voilà am yoo xam ne nag dé dafuñ ci rakkantal boobu ak yeneen wax yoo xamante ne nii ci sara yi dina gën a kon nag mu ngi noonu le al imaamu kon mu ne bi kap shay ni kon dafa rendi daal di tëbaskee bi kap shay ni ci ñaari kuy am la xay ni yoo xam ne yu weex tàll wala yi nga xam ne daal dañoo am couleur bu ñuul am couleur bu weex aqranayni yoo xamante ni nga xam ne dañoo jaxasoo am ñu ne noo bu weex bi moo ëpp comme ni ñu ko waxee aqranayni yoo xamante ne ñaari kuy yoo jëlee bu ci nekk daa amoon ay béjjën yoo xamante ni ay corne lañu amoon de léegi mu ne dabahahuma rendi na leen bi yadihi ci loxoom la ko rendee moo tax bokkul ci mat ñu naan diw moom day sànn moom dafa amut yërmande ba mënu la rendi xaar loolu ak wàññeeku la voilà diw ak diw ko di doon voilà ma lay sa sam def moo gën a ëpp yërmande ci xeetu yàlla ci xeetu ci ak moom da loxo voilà mu ngi noonu le kon sabahahuma bi yadi da leen a ñaari kuy yooyu le bi yadihi ci loxoom ba alayhi salatu wassalam wa sammaata ba mu koy rendi dafa tudd turu yàlla ne bismillah wa kabbara mu ne wallahu akbar voilà ak allahu akbar ñaar yooyu la boole de kon nag wa wadaa mu teg rijlahu ba mu koy rendi ba muy rendi benn bu nekk mu teg tànkam ala sifahima mooy ci seen wet mooy ci put gi fi nga xamante ne nii ngir mu gën a mën a eh, ñadd moom lañ naan ñadd booy ñadd tegaale sa sa sa tànk daal téeg sa loxo ba mu ba mu kii bu nga xam ne ci lay gina lool mooy gina Eh, woyofal li nga xam ne mooy bàyyima bi nga xam ne moom ngay rendi day woyof ci moom léegi al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu gis ne fii am na ñaari am na boo benn baat boo xam ne jar naa leeral kon ñoo tax ñu ne qaala wax naa al ki nga xam ne moo taalif téere bi de al imaamu mu ne al la baat boobu ngeen dégg ci amlaxay nii al amlax mooy al arbar mooy bi nga xam ne dafa dóomu taalee mooy lan wa huwa mu leeral ko ma huwa mooy alladi bi nga xam ne fii couleur ba nga xamante ne nii nekk na ca sawaadun ak ñuul ñuul wa bayaaz ak weex weex leneen wax yi nag wax nañ la ko te lool ku dem ci saraay li ngeen la leer fii daal imaamu Abdul Ghani daal di tëje li nga xamante ne mooy bunt bii benn hadis kese la benn te noonu la tëje kitaabul di ñëw